ci jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci qissatu ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi ñu ngi woon nag di gis ci ponkalu lenn ci ponkalu Quraysh yi nga xam ne rey nañ leen keroog ginnaaw bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sànni na tibb suuf boobu ne shaahatil wujuh ci jataay biy weesu gisoon nañu umayyat ibn xalaf xalafahu llahu fi naar ni nga xam ne noonu lañ ko reye woon te tàmbale woon nañ ko ci jataay bi jiitu biy weesu it ci nettali seydina abdirahmaan ibn awf te mu nekk inda al imaam al buxaari wa ibn isxaaq raxmatullaahi al jamii waaye gisoon nañu keneen koo xam ne tamit ci ponkalu quraychin yi ci biir xare bi rey nañ ko muy abul baxtari ibn hisham mi nga xam ne yonent bi waxoon na man laqiya abal baxtariya fala taq fala képp ku dajeeg abul baxtari abal baxtari bu ko rey bani al mujazir wala al mujazar al mujaziru ibn ziyaadin dajeeg moom daldi koy xamal loolu mu ne ko ndax kiima ak kiima àndal mu ne ko déedéet wallahi ma nahnu bi taariki zamilik wat naa ci yàlla ne duñu bàyyi sa àndandoo bi ndax yow rekk lañu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam déggloo tey bàyyi la ñu daldi roofaloo songoo xeex ñu daldi rey abal baxtari ibn hisham ah, bokk na ba léegi ci ponkal yooyu ñu rey nga xam ne quraysh waxoon nañ la ne keroog dañoo rey ci ñoom daldi jàpp ci ñoom soixante-dix loolu imaam muslim ibnul xajjaaj raxmatullah moo ko solo naka noonu imaam ahmad ibn hanbal di sëriñam ci musnad bi moo ko solo imaam ahmad ci sanad boo xam ne al sheikh ahmad shaakir nee isnaadam saxiix mooy càllale bu bu wér la imaam muslim raxmatullaahi alayhi xadiis boobu mu ngi ko jëlee ci abdullah ibni abbaasin radiyallahu taala anhu wa ardaa muy càllale boo xam ne gisoon nañ ko xadiis la boo xam ne bu gudd gudd gudd gudd la ah, te mu jaaroon ci ki nga xamante ne nii mooy Ikrimatu ibn Ammaar mu ne woon xaddatani simaakun alxanafi qaala mu wax ne sami'tu ibn abbaasin yaquul xaddatani umar ibn alxattaab loolu eh, muy benn càllale boo xam ne bu imaam muslim bi mu jële ci hannaadu ibn sari nekkoon seen sëriñ bu mag boobu beneen càllale bi mu jëlee xadiis bi mu ngi jaar ci Zuhayr na Harbin eh, mu ne moom imaam Muslim nag wal lafdu la expression yi ma indi fii moom ci xadiis bi fii moom mu ngi jóge ci sama sëriñ bi jógewul ci Hannaad ibn Sari mais mu ngi jóge ci Zuhayr na Harbin raxmatullaahi alal jamii moom mu ne qaala xaddatanaa umaru bnu yunus yunus alxanafi qaala xaddatanaa ikrimatu bnu ammaarin qaala xaddatani abu zumayl kooku abu zumayl moom nag mooy simaak alxanafi mooy simaak alxanafi la tudd ñu koy dàkkantele abu zumayl abu zumayl moom nag moo ne xaddatanii nettali na ma abdullah ibnu abbaasin di seydina abdullah ibnu abbaas radiyallahu taala anil jamii ci xadiis boobu noonu xadiis bu gudd gudd la ci la imaam abdullah ibnu abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaah ne faqatalu yawma idin sab'iin wa asaru sab'iin mu ne faqatalu keroog jullit ñi Badr rey nañu yawma idin bésub keroog sabiina soixante-dix ci kuffaaru Qurayshin yi waasaru ñu jàpp prisonnier sabiina soixante-dix nga xam ne kon Quraysh loolu lépp la ñàkkoon muy soixante-dix yoo xamante ne ne dee nañu nga yokk ci soixante-dix yoo xam ne ay prisonniers lañu waay waaye ndax defet bu rëy muy cent quarante personnes yoo xam ne dañ koo séddale ci ñu dee ak ñoo xam ne ay prisonniers lañu waaw akbar bokk na nag ci ñooñu te imaam ibn Isxaaq waxoon ne wa qatala allahu man qatala min sanadiidi qurayshin buur yàlla daldi rey ñi mu rey ci ñoom ci ponkali Quraysh yi ci sang Quraysh yi bokk na ci ñooñu di Ubayda ibn Sa'id ibn al wa kaana huwa min saadati kuffaari Qurayshin dafa bokkoon ci sangu yéefiru Quraysh yi min saadati bokkoon ci sangu quraysh ak yéefér yu bon yi di ubaydat ibn sa'id keroog moom ki ko rey mooy seydina zubayr ibn al-awwam radiyallahu taala anhu wa arda xadiis bi imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo ci kitaabul magaazi moom imaam ibn isxaaq mu ne imaam al buxaari raxmatullah aley mu ne xaddatanaa ubaydu bn ismail mu ne nettali nañu ubayd sama suñu sëriñ di ubayd bn ismail di ubayd di doomi ismail euh, qaala mu ne xaddatanaa abu usaama mu ne moom nettali na leen abu usaama an hisham mu jële ci hisham an abihi mu jële baayam hisham kan moo baayam mooy hisham ibnu urwa di hisham di doomi urwa ibn zubayr radiyallahu taala ali zubayr kon hisham moomu ne woon sëriñu ñoom imaamuna maalik ibnu anas raxmatullahi ala aljamic moo jële ci baayam di Urwata bnu Zubayr annahu qaala moom baayam ne qaala Zubayru ne sama baay man Hishaam man Urwa mooma moo ne Zubayru neena di a Zubayru bnu al-Awwaam xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an Zubayr an Zubayr mu ne laqiitu di nettali ni nga xam ne noonu la raye keroog badrin ubaydat ibn sa'id ibn al-aas mu ne laqiitu dajanaa yawma badrin keroog bésu badrin ci xare bi ubaydat ibn sa'id ibn al-aas di ubayda di doomi Saïd Saïd boobu di doomi ku ñuy wax al-Aas mu ne ba bi ma bi ma dajeeg moom nag wa huwa mudajjajun laa yura minhu illa ayna mu ne maa ngi ko romb nag euh, mu ngi fees dell ak ay armes sol mbubb comme boo xam ne armé wu liñ naan jusqu'aux dents ba bët yi rek ngay gis boo ko xoolee comme samouraay boobu bët yi rek ngay gis mu dajjajun mooy móoru waa joo xam ne dafa fees tell làmboo ak ay arme fa qaala bi ma gisee ne gis naa ko biñ gisantee ma moom muy ngand ngandulu naan ana man abu zaatil karish naan man maay ki nga xam ne moom lañuy dàkkantele baayu zaatil karish seydina zubayr radiyallahu taala anhu nee na fa xamaltu alayhi bi anazatin fa ta'antuhu fi aynihi fi aynihi fa mat nee bi muy balballu noonu di ma jéem a ma daal di koy song ci saasa rek daal ak benn xeej bu ma yoroon al anaza ni awyat lay doon euh, moitié rumxu xeej li muy toll moom lay nekk mais nag dañ ciy defaale di day mooy cat bi day amaale loo xam ne day mel ni lu am ay bëñ am loo xam ne day man ci di jam ci benn côté bi dangay gis leg léeg mag ñi dañ koy yor te yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon yor moom it anaza mu daldi nee na moom laa ko dóor fan laa ko dóor comme que bët yi rekk kay feeñ ci bët bi laa ko laa ko jam fa maata mu daldi dee ci saasi qaala hishaamun hishaam ne mi jële xadiis bi ci baayam fa uxbirtu anna zubayr mu ne nettali nañ ma ne këni az-Zubayr de di sama maam man Hisham qaala nee na keroog imaam al-Hafiz ibn mu ne qaala Hisham bi wa huwa mawsulun bil isnaad al-madhkuur mooy ci imaam al-Buxaari rahmatullah ba ci Hisham ci sanad biñ la wax sànk nii te tudd ko bi ñuy waaj a tàmbale euh, foofu la jaar muy Ubayd ibn Ismaayil eh, mu jële ko mu ne xaddasanaa Abu Usaama an Hisham ba foofu noonu mooy même càllale bi waaye wax bi mu ne fa uxbirtu mu ne moom imaam alxaafiz ibn Hajar walam aqif ala ta'yinil muxbiri bi daalik mu ne man moom gisuma ci sama d'après samay recherche man imaam alxaafiz ana kan moo ko nettali loolu moom Hisham mu ne kon fa uxbirtu nettali nañ ma man Hisham ne anna Zubayr kene az-Zubayr di sama maam ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' qaal da dane laqad wada'tu rijli alayhi thumma thumma fa kaana al-jahda an nazantuha mu ne keroog mu ne nettali na ma ne ah azubayru dane bi nga xamante ne nii ci laa ko jame loolu ma bëgg nag retirer affaire bi mooy bant euh, yat wi wi ma ko jam noonu ci bët yi ma koy retirer mais bi ma ko xëccee dama koo xëcc affaire bi coono gu metti laa ci jële daldi koy dóora mën a xëcc fa kaanal jahd an nazatuha ah mu ne waqadin sana tarafa léegi nag ñaari côté yi xawal lemu tuuti tellement loolu mooy mbir mi porte na dóor bi mu ko moo tax mu ne fa maata ci saase la nee na qaala Urwa Seydina Urwa ibn Zubayr di doom ji ne radiyallahu anhuma ginnaaw xare bi fa sa'alahu iyaaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ata yonent bi alayhi salaatu koy laaj yat woowu noonu muy anaza googu mu daldi di koy jox jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la doon yor moom alayhi salaatu wasalaam waaw akbar mu ne fa lamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na nag bi yonent bi salaam génnee àddina man az-Zubayr ibn al-Awwam ma daal di dem récupérer yat woowu nga xam ne moom la ma yonent bi alayhi salaatu wa salaam laajoon tamaree ci woon aba dhaatil karish di Ubayda ibn Sa'id ibn al-Aas alayhi la'natullah nee na ma récupéré yat wi nee na summa talabaha abu bakrin fa ata seydna abu bakrin bi mu nee xalifa nag wuutu fi yonent bi aleyhi mu gis ne yat wa yonent bi aleyhi salaatu doon yor az-Zubayr mi ko moomoon récupéré na ko mu daldi koy sàkku ci man az-Zubayr radiyallahu taala anil jamii nee na ma daldi koy jox mu ne fa lamma qubida abu bakrin sa'alaha iyaahu omaru bi seyna abu bakrin génnee àddina nag mu dem defaat ni mu defoon mooy récupérer ko seydna omar ibn al-Khattab di koy laaj ne ko yat woowu laa bëgg boo ma ko mënee jox nee na fa ataahu iyaah man az-Zubayr seydina Zubayr radiyallahu anhu daal di koy jox seydna omar mu ne fa lamma qubida umaru axadaha bi seydna umar biñ ko faatee nag bi mu génnee àddina mu daldi récupérer waat yat bi moom az-Zubayr ibn al nee na summa talabaha Usmaanu minhu fa a'taahu iyyaa seydna Usmaan radiyallahu anhu mi wuutu seydna Umar ñëw gis ne récupérer na yat wa mu daldi koy sàkkuwaat ci moom muy seydina zubayr sàkk ko ci moom bu ko mënee jox yat woowu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam sàkkoon ci moom seydina abu bakar noonu seydina omar mi génn àddina noonu mu daldi koy jox mu ne fa lamma qutila uthmaanu waqaat inda ali aliyin radiyallahu taala anil jami mu ne bi nga xam ne nag ci lañu rey seydina uthmaan yat wi daldi dem ci seydna ali moo tax imaam alxaafiz ne waqaat inda ali ali loolu mooy inda aliyin wa mujj seydna ali ibn taalib bi seydna usmaan génne àddina mu récupérer yat wi te yor ko bi mu génnee àddina moom seydna ali ay doomam di ñoom ay seydna alxasan ak seydna alxuseyn ak ñooñu radiyallahu taala anil jamii daal di yor yat wi Euh, fa talabaha abdullah ibn zubair fekk na jamono jii bi yat wi nekk ci ñee mooy ak zubair moom génn na àddina ndax moom génn na àddina lu jiitu euh, avant seydna ali ibn abi taalib di génn àddina radiyallahu taala anhu wa léegi nag ki nga xam ne moo fa newoon di doom ji di abdullah magoon ci doomam yi ndax Urwa miy nettali doomam la mais Abdullah moo ci magoon bi nga xam ne nag euh, après ca la nekk ci waa kër Seydina Ali ibn Abi Taalib ginnaaw moom mu daldi leen koy sàkku laaj leen ko ñu daldi koy jox yat wi fa kaanat indahu xatta qutil moom Seydina Abdullah ibn Zubayr daldi woon ko yor ba niñ koy rey comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci tarjamaam fële ca Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ci loxoy alxajjaaj ibnu yusuf althaqafi kon kenn ngoo ko muy eh, keneen ku dee ci ponkalu qurayshi di ubayda ibn said ibn al-aas yadi az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu wa arda bokk na nag ba léegi ci kilifa qurayshin yooyu dee keroog Euh, bokk tamit ci ñi nga xamante nii ñoo doon sonal jullit ñi keroog badrin rawatina bi ñu nekkee màkketal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman muy ki nga xamante ne nii mooy al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira al-Aas Hisham ibn al-Mughira moom ah keroog bi nga xamante ne nii ci la Badrin foofu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaah moo ko rey te moom lan la woon euh, nijaayu seydna omar la woon mooy ne seydna omar nijaayam muy al-Aas bi ibn hisham ibn al-Mughira nijaayam la woon waaye seydna omar ibn al-Khattab moo ko rey ah, waaye seydna omar ibn al-Khattab moom da di bon mooy ni moom nii la meloon xam nga waxoon naa la euh, yàggul de tudd naa ko fi bu yàggul foog naa ci xare Badr bii la woon ci ci jataay yi keroog bi nga xam ne ci lañ ne euh, kii ci la ne yonent bi alayhi salaatu ci la ñëw Xudaybiya après pour yónni koo xam ne mooy dem wax ak ñoom ndax dafa ñëw ngir ñëwul ngir xeex waaye dafa ñëw ngir euh, umra mu ñëw ba ci Xudaybiya foofu muy ci biti Makka laata mu yàgsi mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne ko demal nga wax waa Quraysh li ñu jote ñëw li ñu li ñu fi indi mu ne ko <laughs> euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam man ak waa Quraysh defuñu nenn mooy ne bés bu ma fa duggee Quraysh moom lu daray xew bu ma dugg fa mooy ne man manuma leen a supporter bu ma fa duggee sama jaasi ji ma yor ci laay rey li ma man ba kero ñu may rey du ma fa nekk sax di mën a wax ak ñoom taw naan Quraysh du ay ki non mooy même ku fa ne magam magam moom Seydina Omar radiyallahu anhu même boo tuubul gis la fa amul moom amu ci woon benn sentiment xam gisoon nañu moom li ci comme Seydina Abdurrahman ibn Awf doon xool ci jataay bi weesu que ne kii amaana mu tuub moom yooyu xoolu moom li mu xool mooy yéefér nga da xeex yàlla dangay xeex yonent bi alayhi salaatu wasallam kon nag yow amul ay ma ay ba pare ñëw fii ci man non amul sax nekk fi di négocier moo tax mu daal di rey ki nga xamante ne nii ne amul woon sax état d'âme ci bi muy rey ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy nijaayam di al-Aas ibn Hisham ibn loolu imaam ibn Hisham moo ko solo ci yi nga xam ne moom la yokk ci siira bu imaam ibn Ibn Isaaq bi Euh, ndax keroog imaam ibn Hisham dane wa abu ubayda wa ghayruhu min ahli al-ilm bil maghazi mu ne wa te nettali na ma man imaam ibn Hisham abu ubayda muy sëriñam di abu ubayda wa ghayruhu ak keneen ku moom min ahlil ilmi te bokk ci waa boroom xam-xamu bil maghazi yi ci xare yonent mi alayhi salaatu wassalaam siira yi muy sanad boo xam ne dafa am inqitaa ndax fii la yem te wax naa la imaam ibn Hisham moom ak sax du taalibe direct imaam ibn Ishaq ci moom dafa am intermédiaire boo xam ne mooy dox digganteem ak ki nga xamante ne mooy imaam ibn Ishaq ibn yasaar raxmatullah ala al boo xam ne dafa am ci la ko soloo moom imaam ibn hisham mu ne anna umar ibn al xattaab li sa'id ibn al aas mu ne seydna omar ibn alxataab dafa wax said ibn al-aas wa marra bi fekk da ko romb mu ne ko inni araaka ka anna fi nafsika shay'an araaka tadunnu anni qataltu abaak seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ne Sa'id ibn al-Aas ne ko fekk da ko romb da ko romb di ko seetlu xool ko ne ko inni man Umar de radiyallahu anhu araaka ka annaka fi nafsika shay'an romb naal bi ma la romb maa ngi la gis nii mel ni sa sa bopp daa am lu ci nekk tuuti mooy ne araaka yow damaa gis ne tazunnu anni qataltu abaak ni ma la gise nii mooy dama man Seydina Omar njort naa ne dangaa foog ne maa rey sa baay man yow al Sa'id ibn al-Aas loolu daal laa gis ni moo nekk ci yow mooy da ko romb te Seydina Omar radiyallahu dafa bokk ci ñi nga xam ne moo tax Seydina gisoon nañ xadis boobu yàgg naa Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab ci saxiix bi mu naan sama baay masuma dégg mu naan bi foog naa ne lii la lu mu ne foog naa ni nii la lu dut na noonu la ba mu rombee sawaat boobu naan ko yow fekk mu romb ko mu ne indil leen ma ko ne ko yow soit kaahin nga woon yow kaahin nga nii wala kunta ka kaahinahum fil jaahiliya ne ko yow ni ma la gisee nii fekk waa ñu rafet romb mu ne wowal leen ma ko kii bi ma gisee mooy ñëw mu ne ko yow soit ab njabarkat nga woon bu mag a mag a mag wala boog moom nga moom nga nii wala boog da nga koo doonoon avant l'islam di ñëw. waa ji na ko fekk mu ngi koy dóor a gis mu ne ko noo xamee loolu wallahi qad kuntu kaahinahum fil après mu ne ko nettali ba muy nettali début mooy euh, kiiwu jinne yi hawaatiful jaan yooyu di wax jinne doon dégg euh, yaa sa yaa najiix amru najiix rajulun fasix yaqulu laa ilaha illa allah boo fàttale ko foofu la woon moo tax li mu gis na ne ko man njortu naa ne yow fii mu ne dafa am lu nekk sa dënn bi sa xol bi tuuti mooy dangaa jàpp ne man xam naa dangaa jàpp ne man maa sa baay waan xanaa da koo wax ngir ngir décharger wu mu ne ko mukk inni gis nga man Omar law qataltuhu lam antadir ilayka min qatli ne ko gis nga non bu doon maa rey sa baay duma fi nekk di la lii c'était bien après duma fi nekk di euh, excuse moi que rey gi ma rey sa baay bu ma ko reyoon dama naan la hé Saïd ibn al-As fekk dafa mujjutu bu ma ko reyoon duma fi nekk mukk naan la ay waay j'étais désolé mbir yi manul woona moo xam nga rek jamono jooju ak xeex bi boo ci newee doo mën a maîtriser sa non dara duma la ko wax bu ma ko rayoon bu doon man maa ko rey moom kay daa fekk lii dëgg dama ko rayul rek man Omar mais bu man maa ko rey naan la hé Saïd maa rey sa baay voilà inni man law qataltuhu waat naa ne bu doon ne maa ko rey lam a'tazir ilayka min qatli duma fi nekk di excuse di ut ay ngànt ci rey gi ma ko rey ngir ngir lu dalal sa xel noonu wala lu la neex mukk wala kin nii li am ba des qataltu xaali al-Aas ibn Hisham Hisham ibn mughira al di doomi Hisham di doomi Mughira man maa ko rey maa ko rey sama nijaay loolu kay ginañ <laughs> koo xam ne mooy taxaw ne la man maa rey sama nijaay mos xam nga ne keneen ku ñëw du ñëw moo ko def mu ne ko nag fa amma abuk kanta sa baay yow muy alance fa inni marartu bihi wa huwa yabxasu baxsa sawri bi rawqi ne ko man maa ngi romb keroog Badr sa baay ci toolu xare bi Badr wa huwa yabhasu bahsa sawri bi rawqi mu ngi mu ngi chercher di wër di seet comme ni nga xamante ne nii moom la yëkk yëkk nagu àll yooyu di wër di seet lan li nga xam ne mooy béjjënam mooy xamul fu mu di tourner di fuuf fuuf di chercher di di bajantoo ko def lu ne noonu laa romb sa baay di def faxittu anhu ma daal di koy moytu bàyyi ko foofu wa qasada lahu ibnu ammihi ali fa qatala bi ma ko rombee noon ci la ko doomu bàyti xam sa baay alance bàyti xam doomu bàyti xam bàyti xam mooy mooy abu taalib doomu abu taalib nag di seydna ali ibn abi taalib ci la ko utsee faqatalahu daal di koy rey ay wallaay waroon ngaa bu bu ma ko reyoon ni dama naan man mii maa rey sa baay mais maa rey xaali al ibn Hisham ibn al-Mughira maa ko rey man Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bokk na keroog ba léegi ci Badar noonu keneen koo xamante ne nii rey nañu ko muy nag le kàccoor par excellence Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl naam Abu Jahl qutila wallahi yawma bi Badr rey nañu ko keroog Badr nga ne ma seetaatal li nga abu jahl wax de ma ne la naam abu jahl ibn hisham qutila bi badr awwalu mag maaraka bayna al kufr ki ci ginoon a rëy laan nañ keroog lañ ko rey muy abu jahl hisham wallah wat naa ko ci yàlla keroog la dee ki ëppoon làmmeñ ginoon bon ci ñépp tax xeex bi sax am moom premier xeex ak lislaam pirip mu dee ci lañ ko rey gisoon nañ ko nan euh, lañu mujj woon gis ci Abu Jahlin keroog ci ghazwatu Badr ci jataay yee weesu gisoon nañu bi nga xam ne ci la Iblis dawe ñoom ñu foog ne Suraaqa ibn Maalik la mu naan laa yahummannakum xidlaanu Suraaqa fa innahu kaana ala mi'adin min ma muhammadin sallallahu alayhi wa wa kaana qawluhu hadha kadhiba ñu ngi ko bàyyi woon muy remonter moralu ay troubam naan leen laa yahummannakum ba mu leen préoccupé mukk xidlaanu suraaqa gàcceel gi ñu suraaqa gàcceel tey le traître Suraaqa ndax moom kat dafa amoon lan dafa nekkoon que ne dafa amoon benn euh, accord secret bu mu passé woon ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam pour bu ñëwee ba fii mu faire semblant que ne la àndal bu ñëwee ba fii mu rocceeku daal di daw foog ne loolu noonu dina tax. ñu daal di battre en retraite daal kii waaye yàq na ko ba pare doon daw doon wax naan ma tanqimul xarbu shamusu minni baasinu amayni xadiisun sinni li misli hada waladatni ummi moom moomu malgré lépp naan gaay bu leen leen tey bu leen yéen seen préoccupation bu nekk rey benn jullit waaye xuduhum axdan wallahi duñu dellu xatta naqrina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu radiyallahu anhu bil xibaali wala bil jibaal mu doon wax naan walla wax ci yàlla rek duñ dellu fekk yeewu ñu mënata ligote un par un boole leen taqale leen enchaîne chaîne leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wa saxaabaam yi yu ci montagne yi wala ak buum yi ñu yor xatta nu'arrifahum ba ñu wan leen su'a seen jëfu seen ñaaw jëf gi ñu def ci tàqale ko génn waaye ñuy wax an raghbatihim an illaati wal uzza ñu bàyyi fi suñu yàlla yi di laata ko uzza malgré lépp qutila yawma id rey nañ ko tey ci ban loolu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi di nettali muy xadis yoo xam ne imaam ibn isxaaq soloo na leen na ko noonu imaam al buxaari raxmatullaahi aley daldi nay solo tamit loolu euh, muy xadis yi nii imaam ibn isxaaq xadis bii ñuy bëgg a wax isnaad la boo xam ne bu xasan la wala bu saxiix imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne nii thawr bnu zeydin mu ne nettali na ma sama sëriñ di thawr bnu zeyd kon ñu ngi ci deewuk abu jahl bnu hisham lu am solo la moo tax imaam alxaafiz al buxaari rahmatullah aley ci kitaabul maghazi dafa def baabun lii de bunt la qatli abi jahlin bunta ngi qatlu abi jahlin rayuk abu jahl allahu akbar buntu lumb la ci def bunt boo xam ne ci deewuk abu jahlin kon imaam ibn isxaaq ne xaddatani nettali na ma thawr ibn zaydin sama sëriñ di Thawr di doomi Zayd an Ikrima mu jële ci Seydina Ikrima ani bi bokkul ak Ikrima ibn Ammar bi ñu gisoon sànk Ikrima ibn Ammar boobu dafa am euh, ku ndox digganteem ak imaam ibn imaam Abdullah ibn Abbas moo doon mooy Ikrima ibn Ammar an Simakin al-Hanafi di Abi Zumayl mais kii nii Ikrima bi mooy Ikrima bu siiw di nga xam ne mooy taalibe imaam ibni eh, abbas radiyallahu anil jami moom ngay fekk ci alxuraan ci tafsir yeeg yooyu mooy ikrima bi ak téere xadiis yi bële ibn ammar moom dafa am intermédiaire ak imaam ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami kon Sawr ibn Zayd di sëriñ imaam ibn Isxaaq moo ko nettali mu jëlee ci Ikrima an ibn Abbaas mu jëlee moom Ikrima ci seydna abdullah ibni abbas radiallahu anhuma lool ay xaddata tamit nettali na ma lii may bëgg a wax abdullah ibn abi bakr abdullah ibn abi bakr ibn hazm li sëriñam bu siiw boobu aydan qad xaddatanii daalik nettali na ma ko qaala mooy ñu dem ba ci seydna abdullah ibn abbas radiallahu mooy nettali ci san muy sanad bu wér wala bu xasan qaala mu ne qaalaa mooy annahuma qaalaa ñoom ñaar wax nañ muy ñaari sëriñam yooyu wax nañ jële ci càllale bi ñu ne qaala Muaaz ibn Amr ibn al axu bani Salima mu ne Muaaz ibn Amr ibn al joroon nañu def tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna radiyallahu anhu wa an di Amr ibn al bokkoon ci waa bani Salima di mbokk waa banu Salima as-Salamiyya mu ne sami'tu al wa Abu Jahl fi mas fi mithli al nee na maa ngi dégg nit ñi keroog ghazwatu Badrin ci biir xare bi muy saxaaba yi la ci jublu wa abu jahlin fii mislil xaraja abu jahlin mel ni mu ngi nekk ci ab ab ab gol gol gol ci wolof mooy foo xam ne garab yu bari liñ naan fi dafa fees del la ci garab nga xam ne xam nga yu mel noonu léeg-léeg fa la gaynde yi bëgg di nekk ndax comme ça benn proie seen proie du leen mën a repérer ba mu jege rek ñu daal di koy song wala bañ gis ñu daal di koy daw dàq mooy ab gol mu garab yoo xam ne yu bari te taqaloo benn bërëb nee na mu ngi mel ni ku nekk ci loolu mooy nekk ci foo xam ne pour moom fii fu wóor la ma dégg nit ñi nee na ñoo wa hum ñu ngi naan abul hakam laa yuxlasu ilayhi naan hu tey moom abul hakam di abu jahlin laa yuxlasu ilayhi presque dafa dégg ñuy wax loolu am ñu naan waaye abul xakam moom kenn manu manula agsi ci moom tey tellement ni nga xamante ni noonu la noon la te saa yi lépp ak muus-muus loolu rek mooy ne dafa ut nag ñoo xam ne ñooy nekk ci wetam di ko défendre ale moom it muy jaay ne léeg gënañ ko muy wax naan la tanqimul xarbu shamusu minni basilu amayni xadiisun sinni li misli hada waladatni ummi naan laa tanqimul xarbu shamuusu minni wala alawaanu ci beneen imaam ibn Hisham bi mu indi na ne laa tanqimu alxarbu alawaanu minni basilu amayni xadiisun sinni li misli hada waladatni ummi mu naan xeex bi nga xam ne dañ ci dugg di dem di xeex di ñëwaat di xeex lu mu metti metti man lool du ma mën a dara du fayu ci man ndax man basilu en may ni may gëneen goo nga xam ne dafa toll ci digg ndamam ak dooleem man may kooku xadiisun ku ku ku néew laa samay samay mooy man jeune laa xadiisun sinni samay at li misli hada xamu ngeen ne kaa yu nii yu délicat nii xeex yu tare ñi nga xam ne presque ñun dem nañ maanaam ñàkk nañu ko ma ñëw daal di retourner situation bi looloo tax sama yaay jur daal di may jur mu ngi wax loolu gaa naan abu jahlin abul hakami laa yuxlasu ilayhi waaye abul hakam kenn du agsi ci moom Mu'aaz ibn Amr ibn Jamuh radiyallahu anhu maa fa lamma sami'tuha ja'altuhu fi sha'ni non bi ma déggee nit ñi wax loolu Abu Jahlin comme si mu ngi ci forteresse voilà comme si mu ngi ci forteresse boo xam ne Abu Jahlin ci ghazwatu Badr kenn du ko laal nee na bi ma déggee nit ñi wax loolu ma daal di koy def sama ne kooku moom maa ko maa ko tippoo kooku jël maa ko mooy ne xeex bi man li ma fi dese moo tey moom Abu Jahlin rekk kay sama objectif comme que loolu la nit ñi wax ah non non fa samadtu nahwahu nee na ma daldi wut ci jublu jëm ci moom fa mu ne nee na fa lamma am kene nii bi ma ñëwee ba jekku ko xamaltu alayhi fa darabtuhu darbatan atannat qadama bi nisfi saaqi nee na bi ma ko moyut bi ma ko jekkalee ba jekku ko rek mu dóor ko dóor boo xam ne kii bi tànk bi genou bi ci digg genou bi laa dog mu daal di naaw dagg ci saasi ak tonnat xadama genou bi tànk bi laa dagg ci digg bi bi nis fi sàqi mooy ci yeel bi ci digg yeel bi laa dagg tël mu ne fa wallahi ma shabbahtuha xiina taaxat maa ngi wàcc yàlla gis nga bi ma dóoree tànk bi yeel bi ba dagg ko manuma ko li ma lenn rek laa laa koy melale man na ko euh, misaale pour nga jëlin keroog tànku Abu Jahl bi bi ma ci rimbee sama jaasi ji ni mu naawe illa bi nawaati tatiixu min tahti mirdaxati nawaa mu ne boo bëggee xam naka gis image tànk bi ni mu naawe mooy gis nga mirdaxatu nawaa mooy xeer yu ngand la yoo xam ne dañ ko doon teg ay teg ay giléem muy euh, takk ko muy wër ngir mu leen di tojal li nga xam ne mooy saalu tàndarma yi nga loolu lay dëgër mu ne gis nga bu ci xeeraw diis wow jaare ni nga xam ne moom la kii nawaay mooy saal yi di tëbe noonu di toj di tëb noonu lu mel noonu la tëbe xam nga lii nii man nga ne non man comprendre ma ndax man wolof laa mooy lan euh mooy gis nga dëbb ko kuy dëbb euh, di dëbb lu dëgër pas ay gerte yooyu nee di dë di dëbb loo xam ne imaginer ku doon toj konkorom konkorom xam nga kiiwu konkorom nga jël ngandu xeer dóor ci tël noonu muy même bu dee dal na ni muy sutee affaire yi genn jaar ñi bu dee toj na ko benn jaar ñi benn jaar fële nee noonu boo bëggee comprendre mooy loo mel noonu doo tël mbir mi naaw jaar na le mu ne moo tax mu ne fama shabbatuha man daal gis nga manuma laa misaaleel daal di melale xiina taaxat bi nga xam ne ci laa dóor jaasi ci digg euh, yeel bi bam naaw illaa bi nawaati tatiixu min tahti mirdaxati nawa Allahu akbar wuu mel ni saalu tàndarma yooyu ni muy naawe buñ jëlee xeer yooyu ñu tojek yi buñ ko ci dóoree xiina yudrabu biha buñ ko ci dóoree ni muy naawe noonu la tànk bi naawe qaala seydna Muaaz ibn Amr ibn al-Jamuh ne radiyallahu anhu maa ne gi ma ko dóoree loolu nag wa darabani ibnuhu Ikrima ala atiqi doomam ji Ikrima daal di may fëgg ci sama sama kii bi comme que moo noonu ci wetam doon ko défendre sama mbagg mi lu dóor benn jaasi tël moom it fa taraxa yat yi nee na sama loxo bi daal di dagg naaw waaye fa ta'allaqat bi jildatin min janbi nee na eh, bi mu daggee nag dafa am benn benn der bu téye sama loxo bi moo ko teree wadd mais moom loolu rek ko ko téye wadd mais moom lépp dagg na ko ci benn dóor ay seen jaas yi ñëwoon na nee na wa ajhadani al qitaal wa ajhadani al qitaalu an nee na mu daal di may xeex bi xeex bi ndax nee na bon mooy ne yooyu amul def naa lii dem toog ay waa sami ñëw leen eh, médecins sans frontières Croix-Rouge yi nga xam ne dugg si leen ñëw leen faj ma man ma dem toog nee non non amul de yooyu amul fii de nee na gis nga keroog noonu laa continuer fa laqad qaataltu ammata yawmi wa inni la asxabuha xalfi nee na nag xeex bi ajhadani sonal ma anhu ak loxo bi lang noonu nee na falaqad xaataltu keroog xare naa xeex amata yow mi li des sama sama bés boobu yëpp Badr man Muaad ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhuma noonu laa xeexe sama loxo bi lang li des ci ci jour bi yëpp ci xare bi nee maa ngi koy xëcc noonu di ko diri nee na sama ginnaaw nee na fa lamma azatni bi ma xam ne nag ci la ma lor dëggintaan nag wadaatu alayha qadami thumma tamattaytu biha alayha hatta nee na bi ma sonalee ci biir xeex bi noonu ci laa mujj daal di langal sama loxo ba mu wàcc ba mu wàcc mu jël sama tànk daal di ko ciy teg ci loxo loxo bi nga xam dagg na ba cat gi des ma daal di ko ciy teg thumma tamattaytu rek ma bës daal di tàllal sama tànk bës hatta taraxtuha ba muy waaye difficilement la dañe muy dagg mais mu bës rek muy dagg mu bës bam sànni ko affaire bi deñ mu continuer noonu waaw akbar lii bañ doon gis tarjamaam ci la euh, kii ne imaam alxaafiz ibn xajar euh, imaam alxaafiz euh, oh dama gëj tudd moo tax boroom Siyar Alamin Nubala Azzahabi ne wallaahi mu ci la waxoon ne wat naa ci yàlla ko ne lii mooy ak njàmbaar non wóowee loolu ku tàppe doo ko def bu sa loxoy kii nga daal di xeex bi yëpp nga xeex gu continuer di xeex ba mu sonal la nga daal di teg di bës ci sa tànk muy dagg ngay bës di bës bam ne tël nga sànni sa loxo fële continuer di xeex waaye malgré loolu nga foog ne deena keroog naan wuu waa ji perte de sang bu war a bari lu war a am deena bu yàgg mukk imaam ibn Isxaaq ne summa aasha ba'da dhalika kaana zamanu Usmaan loolu rey ko de moo tax tëdd ci sab law naan gaa la naafiq ya doon wax naan gaa daal ñoo dem sànni ji seen bopp ci dee gi quoi yàlla ne ñooñu di wax lool xamal ne bu dee jotoon ci ñoom dee dina leen fekk ci lal ya ñu tëdd waaw akbar dund na ba jamonoy Seydina Usmaan ibn Affan te Abu Jahl mi mu mi mu dóor ci tàng bi la dee waaw imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi kon ci xadiis bi muy muy continuer mu ne summa marra bi Abi Jahlin wa huwa aqiir ci noonu ci la ko ci la rombe abu jëlin wa aqiir fekk mu ngi waaja dee mooy ne e, mu ngi am lan blessure yu ngand aqiir mooy jariya koo xam ne blessure grave la yor ndax tànk bu naaw moom kenn newu fa di la defal garo walla yooyu di la ko takkal tamu yëpp xare mu ngi am blessure yu mag am ku ko romb di Muawwid ibn Afra di doomi Afra jooju radiyallahu anhuma fa darabahu hatta athbata daal koy rey ba mu tëdd nag mënatula bouger wa tarakahu wa bihi ramaq mu bàyyi ko fa mais nag deewagul woon wa qaatala Muawwid hatta qutil Muawwid ibn Afra radiyallahu anhuma keroog mu daldi xeex Badar ba niñ koy reye faate Badar loolu gisoon nañ ko ci tarjama moom Seydina Muawiya ibn al ibn Afra radiyallahu ta'ala an Afra loolu euh, kon deewagul loolu la imaam ibn Ishaq daldi solo nii waaye imaam al Buxaari raxmatullah aley dafa soloo jële ci ab seydna Abdurahmaan ibn Awf radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne moom seydna Abdurahmaan di ñu nettali keroog ni nga xamante ne nii noonu la Abu Jahl ibn Hisham daldi ni ñu ko reye a ah, mu ne moom seydna abdurahmaan ibn auf inni la fi safi yawma badrin iltafattu fa ida an yamiini wa an yasaari fatayaani xadiisa sin fa ka anni lam aaman bi makaanihima nee na moom seydna abdullah ibn abdurahmaan ibn awf radiyallahu anhu mu ne keroog badr damaa taxaw ci sàppe bi ci xare bi nee na ma di gestu gis sama côté ndejoor ak sama côté euh, càmmoñ fatayaani ñaari jeune xadiisa sinni ñoo xam ne duñu mag noonu mooy duñu duñu ay jeune yoo xam ne seeni at waru bari noonu fa ka anni lam aman bi makaanihima mel ni man fi ñu ne seen position daal man wóoluwuma ko mooy ne wóoluwuma ko ci noon bi ci xorey si ñi nga xeex bi ni mu tere man ni ma leen gise bon ma ne oh, booy ñoom daal jeunes yii man nii ñu taxawee man dese naa daal di wóolu ni ñu taxawe nii daal ndax c'est pas sûr ak kuffaaru Quraysh yi nee na nag bi ma taxawee noonu di xalaat loolu rek id qaala li ahaduhuma sirran min bi ci la ma kenn ci ñoom ñaar ñooñu kenn ki daal ñëw wax ma ndànk wax ma ndànk nag en secret di ma déey loo xam ne keneen ki déggu ko naan ko yaa am yaa am arini aba jahlin ne ko arini aba jahlin ne ko yaa am yow sama mooy moo leen mag fuuf moo tax ñu ne ko yaa am yow suñu bàytex arini aba jahlin wan man nga ñoo wan abu jahlin ci biir mbooloo mi fa qultu ma ne ko arini wan ma man aba jahlin ndax buggul keneen ci yëg ko fa ma ne ko yabna axi yow sama doom mbokk wa ma tasna'u bi looy def ak abu jahlin qaala mu ne ahadtu in ra'aytuhu an aqtulahu aw amuuta duuna nee na ndax dama jël pacte ci yàlla këne man bu ma gisee abu jahlin dinaa ko rey walla man ma dee am na ci beneen riwaaya ba léegi ndax riwaaya bi du benn bii rek la imaam euh, al xaafiz al buxaari ñëw na ci yeneeni wàll yeneeni euh, bërëb ci xadi ci kii bi ci sa ci saxiix bi dane euh, keroog am na ke waa ji dane ko mooy seydna Abdurrahman ibn Awf dane ko kenn ki dana fa ghamazani ahaduhuma daal di may kobos ne ma atarifu aba jahl yaa am atarifu aba jahl ndax xam nga aba jahl ma ne ko loolu du imaam al Buxaari rek imaam Muslim tamit daal na koy soloo ci saxiixayni la nekk mu ne ko fa qultu ma ne ko naam xam naa ko kay mu ne wamaa xaajatuka ilayhi waaye looy doy Abu Jahl mu ne uxbirtu annahu yasubbu rasuulallah walladii nafsii biyadihi la in ra'aytuhu laa yufaariqu sawaadii sawaada xattaa yamuuta al ajalu nee na mu ne ma uxbirtu ndax man mu ne ko waaw loo doy Abu Jahlin ban ban lan mooy sa aajo ci moom loo koy doye mu ne ndax man uxbirtu xabaare nañ ma këne annahu ka Abu Jahlin de yasubbu rasuulallah day saaga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu akbar gis nga saxaaba yi ñoom moom xam nga wax naa la fi keroog saxaaba bi nga xam ne moom juif bi yaa Muhammad rek la wax saxaaba bi radiyallahu anhu fëgg ko kurpeñ tëll ba muy waaja ba muy waaja kaaw ab mooy yonent mi alei saatu salaam rek la woowe turam jaar ci saamu teg ci càng wala dara comme niñ koy defee ci laa doon waxe ne imaginer ñaata ñun ñi nga xam ne jàpp na ne ñoo gën ci ñun sëriñ seeg yooyu ñaata direct ñaata kurpeñ lañ naroon a recevoir ci bu doon ab saxaaba daa nekk fi ñuy defe waxtaan wala fi ñuy waxe ñaata kurpeñ benn wax la wax boo mayul ñu robbi ko ndax ku tëggee boo moywul dootul dootul noyeeti kooku bu dee ne jaar ci tur yonent bi alayhi salaatu wassalaam Muhammad kese te buñ ko kesewule lu gaaw la ci lañ lay tëggee kurtañ waxatuma laa koo xam ne nañ da koy saaga <laughs> moom mu ne ndax man mooy ñoom saxaaba yi moom saaga yonent bi alayhi salaatu wasallam moom loolu moom mooy yow signé nga sa acte de mort te loolu sax mooy àttee ku def loolu te yonent bi alayhi salaatu wasallam waaye nag da doon xool circonstances yi moo tax xaari jii ba la mu waxoon lu garaaw la lool saaga la rek gisoon nañ koy bu yàggul tam noonu yonent bi alei saatu salaam boobu ba léegi maa ngi lay xool xunay na ngay séddale mu ne ko ajal loo xool loo gis mu ne ko juboo ci ni ngay séddale ba yonent bi alei saatu salaam ne ko xad xaa xibta waxasirta ida lam adi ne ko xad xibta perte nga waxasirta te kuttus nga ñàkk nga ida lam bu dee ne man rasulullah sallallahu alayhi wasallam duma nekkuma koo xam ne dama damay jubal damaa jub dama juste ci samay àtte ak samay séddale seydna Xaalid ibn al-Walid beneen bi seydna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu maa ne daan yi adribu unuqa haadha al-munaafiq bàyyi ma ma fëgg jaasi di doq naafiq bi dog boppam waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu saaga la yonent bi alayhi salaatu wasallam nga ne jubul ne ko yow ku dëng nga ci li ngay def loolu la waaye wax sa séddale bi qismatun diiza la mooy boo xam ne dafa dëng ndax ni ngay séddale wóolu juste loolu kooku ñu ne ñoom Seydina Xaalid wala Seydina Umar ibn al-Khattab bàyyil ma cor bopp naafiq bii mu tax mu lay wax li mu ne ko waaye bàyyi ko ndax bëgguma ñu naan Muhammad day rey Seydina Muhammad anna Rasulullah kën yonent mi alayhi salaatu wa day rey asxaaba ay saxaaba moo tax it yooyu da ngay xool yi dangay xool contexte yi image yu l'islam yonent mi alei satu selaam daf doon bàyyi leen mais acte bi moom loolu la xam nga du acte bu ne rek dañ koy appliquer tout le temps loolu ci la règle bi ñu naan euh, wu changement wu acte yi selon époque yi ak jamono ji lool la yow Sénégal day toog ku kuy nga ku ku njaaloo nga ne nañ ko rey ndax amoon na jabar duñ ko def mais manoo ko ndax yoru ngeen état boo xam ne loolu lay appliquer mooy ne yu mel noonu en tout cas mu ne ko bu ñëwaatee fii jëm ci suñu xarit yi mu ne ko yow looy doy Abdou Seydina Abdourahman ibn Awf ne ko lan ngay doy Abu Jahl mu ne uxbirtu annahu yasubbu rasulallah loolu da koy wax ndànk ndax bëggul ku ci nekk dafa bëgg rey Abu Jahl ñoom ñaar ay jeunes lamsaar yoo xam ne yo yo Allahu akbar c'est la jeunesse force de la jeunesse kuy tabax jaare ko ci ñoom lu ñu taaw rek mu féete kaw mu ne ndax man dañ maa nettali damaa dégg dañ maa xalaat que ne Abu Jahlin day saagay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa walladi nafsi bi yadihi la in ra'aytu waat naa ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne di borom bi subhaanahu wa taala la in ra'aytuhu bu ma nee jàkk abu jahlin man laa yufaariqu sawaadi sawaada gis nga suñu ñaari jëmm mooy man moom suñu ñaari yaam suñu ñaari jëmm duñu taqale koo xatta yamuutal ajalu ki nga xam ne moom la yàlla ki gën jege àpp ngir dee mooy dee <laughs> xam nga lool xam nga lool mooy la mooy ne képp koo xam ne yow buur yàlla dogal na ne yaay njëkka dee ci maag mooy ne ci maag Abu Jahlin koo njëkka dee koo deful ku moye def attention yaay dee ku parax paraxi rek dee de képp koo xam ne sa ajal daal moo gin a jege yow yaay dee seydna abdurahmaan ibn awf nee na fa ta'ajjabtu li zaalika nee ma yéemu wooy ci li ma li ma ngone si wax waay ba léegi lépp ci xare bi nee na fa xamasani al aaxar fi ma paree ci kooku di xare naan di yéemu keneen ki daal li may komos ki ñëwoon ci beneen wàll bi waxoon na kenn ki dafa nekk gauche kenn ki nekk droit fa qaala lii aydan mislaha mu wax ma la nee na man daal da fi ma taxawe noonu falam anshab an nadartu ila abi jahlin wa huwa yajuulu fi nnaas na mi ñu waxee lool dañu ne kiis lañ ci teg tuuti rek ma gis abu jahlin wa huwa ta moom yajuulu mu ngi wër fi naasi ci nit ñi nag di wër di jaay ni mooy kilifa fii mooy jàmbaar ji mooy le zoro ici nee na ma ne leen euh, bi ma ko gisee noon ala tarayaan eh yéen ñaar ñi ma doon laaj leen gis ngeen joxoñ leen hada saaxibukumaa ki ngeen doon laaja ngi alladi tasalaani an ki ngeen ma doon laaj sànq mu ngi nii muy abu jahlin alladi tasalaani an nee na fabtadaraahu bi sayfayhima fa darabaahu xatta qatalaa nee ci lañu tëbe ci kawam njëkkante ci kawam dóor ko ay jaasi ba niñ koy rey thumma nsarafaa ila nabi ñu gaal di daaw gaaw daw dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axbaraahu daal di koy nettali fa qaala yonent bi ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ayyukumaa qatala ana kan ci yéen ñaar moo ko rey qaala kullun minhumaa ana qataltu ku ci nekk ne man naan yonent man maa rey Abu Jahl keneen ne déedéet man maa rey Abu Jahl yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen hal masaxtumaa sayfaykumaa ne leen ndax daldi ngeen di efa mooy faxas ngeen est seen jaas yi dangeen leen a fomp walla déet xaalaalaa ku ci nekk ne déedéet ñun fomp ma sama jaas yi yonent bi fa nadara nabi sallallahu alayhi wasallam fii sayfayhima fi fi sayfayni fa qaala kilaakumaa qatala nee yonent bi alayhi salaam xool li nga xam ne mooy seen jaas yi ku nekk gis deret jeeg yooyu mu ne ku ci nekk ci yéen ñaar moo ko rey wa li salab bi salabihi li Muaad ibn Jamuh li Muaad ibn Amr ibn al-Jamuh wal aaxar Muaad ibn Afra li nga xam ne nag moo moo doon matériel de guerre Abu Jahl indi woon ak yooyu yëpp yonent mi alayhi salaatu salaam bi xare bi jeexee mu jox ko Muaad ibn Amr ibn al-Jamuh ndax keneen ki moom foofu la génn àddina Badr euh, loolu mais nag Abu Jahlin instant bi deewaguloon xam nga gis nga ne danga maanaam mais riwaaya bi dafa wutee bi nga njëkk a wax bu imaam Ibn Ishaq bi de ndax boob kii dane da koo dóor bàyyi ko fa dem Muawwiz daal di ko fay romb keneen ki ñëw daal di ko fay romb même tur yi rek dañ ci wuute da ngay gis ñu naan Ibn Afra ñaari doomi Afra yi Ibn Afra alors que Muaz na Amr ibn Jamuh yooyu yëpp nag imaam al-Hafiz ibn euh, Hajar ci al-Fath daal dina fay euh, fexe boole li nga xam ne mooy li ci gën dëgër waaye nga ne balaa loolu. sa riwaaye bële bu imaam ibn Isxaaq bi dafa wuteeg bii ñu ne la waaw looloo imaam alxaafiz ci alfatx mu ne bi mu ëndee riwaaye imaam ibn Isxaaq bi ci baabu qatli abi jahlin mu ne riwaaye bii rawaahu ibn mooy bi mu ne kii nu mu tudd mooy bi ñu la njëkk a wax bi Seydina naa ibn Amr ibn Jam wax ne damaa dégg nit ñi naan Abu kenn du ko jege mu mel ni ku nekk ci benn forteresse nee na ma def ko ci sama mbir ne kii moom maa ko tippoo bàyyi ba jekk ko dóor tànk bi tànk bi naaw après Muawiz Muawiz ibn Afra romb ko fa daal koy dóor ba man su yëngatu waaye nag gese woon na léegi ginnaaw gi Euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud daal di ko fay romb daal di ko fay jekkali imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne lii nii yajma'u bayna al-ahadith riwaay imaam ibn Ishaq bi day dajale xadiis yi ndax xadiis yi dinañ xam nga ba léegi tuddaguñu Abdullah ibn Mas'ud mais mooy ki ko jekkali ndax même yii nii yépp deewagul woon mais ci riwaay bi ma la wax bu imaam ibn Ishaq bi njëkk a wax lii moo ko àggale mooy que ne ah, après Seydina Abdullah ibn Mas'ud da ko faa romb mu dese ak nekk ci dernier instant mu daal di koy rey imaam al-Hafiz ne ci riwaay bii day dajale xadiis yi waaye nag lakinnahu yuxaalifu ma fi saxiix min xadiisi Abdurrahmaan ibn Awf annahu ra'a Mu'aadan wa Mu'aawiya shadda alayhi jamii'an hatta taraxa mu ne ndax riwaay biñ la njëkk a wax mooy bu imaam Ibn Sa'd bi dane kii da ko dóor doom ji daal di koy rëmb ma te mujj na tuub radiyallahu anhu ibn Abi Jahl doom dóor ko jaasi moom it après bon mu dem keneen ki ñëw romb ko mu ne loolu nag dafa wuteeg lii li nekk li ñëw ci Sahihayni ndax ci Sahihayni li fa ñëw mooy ne bu Seydina Abdurrahman ibn Awf bi ñu wax léegi mooy ne Seydina Abdurrahman ibn Awf dane man maa gis Mu'adh mooy biñ ma Mu'adh ak Mu'awwid ñoo dëgandoo ci Abu Jahl fëggandoo ko ba ni muy rote ba muy daanu voilà léegi nag mu ñëw ci tur yi mu ne wam ni Isxaaq yaqulu inna ibn Affaa huwa Mu'awiz mu ne kanta imaam ibn Isxaaq moom dane doomi Affaa boobu Mu'awiz la walladhi fi saxiix Mu'aaz wa humaa axawaan mu ne kanta nag ki saxiix yi moo ñu ñëw saxiix Buxaari bii nii ak yi moom dane Mu'aaz la ndax gis nañ ci fin bi koy wal aaxar Muaaz ibn Afra kon mooy imaam ibn Isaaq Muawid la wax comme niñ ko gisoon ci début bi bi njëkk gis mu ne kantaan ak ci saxee bi kook dane moom Muawid la imaam ibn Isaaq ne Muawid mu ne waxuma te façon ñoom ñaari ay frère lañ muy Muaaz ak Muawid ibn Afra di doomi Haaris seen yaay moo tuddoon Afra loolu gisoon nañ seen tarjuma ñoom ñaar walillahi alhamdu wal minna imaam alxaafis nag ne fa yaxtamilu an yakuna Muaaz ibn Afra shadda alayhi ma'a Muaaz ibn Amr kama fi saxiix léegi nag yii moo possible mooy këne Muaaz ibn Afra ak Muaaz ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñoo songandoo Abu Jahl comme ñu ñëwee ci saxiix bi wa darabahu ba'da dhalika Mu'awwidh ginnaaw loolu bi ñu ko songandoowee comme ni mu ñëwee ci saxiix euh, al Muslim bi rahmatullah deewagul Mu'awwidh di frère ke di Mu'adh ibn Afra kenn ki daal di fekk koy fekk dóor ko hatta asbata ba ni nga xam ne mënatula bouger bu baax thumma hazza ra'sahu ibn Mas'ud ibn Mas'ud radiyallahu anhu mujj gi dafa ñëw moom daal di koy jekkali daal di rey dagg bopp bi mu ne fa tajma'u al aqwaalu kullaha bu dee nii daal ci lañuy mën a boolee wax yépp léegi kon euh, kii ne imaam léegi nag kon gis nañ loolu buñ nee nag rey nañ ko bañ rey ko moo tax imaam alxaafis na wa itlaaqu kawnihima qatala yuxaalifu fi zaahir xadiis ibn Mas'ud annahu wajadahu wa bihi ramaq mu ne nag ko rey ak nit bi alayhi buñ ko fa bàyyi woon ci dee la jëm sauf que imaam Abdullah da ko faa romb fekk mu dese tuuti dund moo tax ñëw na ci abu jë ci as-saxiixayni ci xadiisu seydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda mu ne qaala rasulullah mu ne keroog yonent mi alei saatu salaam bi xare bi jeexee ba dane man yanzuru ma sanaa abu jahl ana kan mooy dem xoolal ma lan la abu jahlin def ci lan la ne qaala ibnu mas'ud ibnu mas'ud ne radiyallahu anhu ne ana ya rasulallah ne ko man mu ne fantalaqa fa wajadahu qad darabahu ibn afra hatta barad seydna abdullah ibn mas'ud daal di dem ci ñi di wër parmi les blessés ak les morts ci kuffaar yi di xool ci biir xare Badr ana Abu Jahl neenam fii la ko mu daal di koy romb fu mu trouvé ko ñaari doomi afra yi daal dina koy dóor hatta barada ba ni nga xam ne mu ngi waaj nekk nag koo xam ne day dee daanaka jege na ak dee qaala imaam abdullah ibn mas'ud ne fa axada bi lixyati mu daldi téye nag li nga xam ne mooy sikki mu abu jahlin nee na qaala fa qultu anta abu jahl nee na nan abu ibn mas'ud ma ne ko yow yaay abu jahl mooy xam na ko mais pour wan ko ne <laughs> pour pour wan ko ne yàlla toroxal la na moo tax ci riwaay imaam am na beneen riwaay boo xam ne imaam al Buxaari yi moo ko soloo moom dane Abdullah ibn Mas'ud dane ata aba jahlin fa qaala hal axzaaka ne ko ndax buur yàlla daal dina lay gàcceel toroxal na la yow abu jahlin hé est-ce que buur yàlla gàcceel na la toroxal na la hal axzaaka kon loolu mooy téye gi mu téye ci sikkim bi ne ko eh anta Abu Jahl yow yaa Abu Jahl Abu Jahl ne wa hal fawqa rajulin qatala qataltumuhu aw qaala qatalahu qawm na ko yow looy kii yéeg ci nit koo xamante ni nii ay waa ñoñam ñoo ko rey ci beneen riwaaya bi mu ne hal Ahmadu min rajulin qataltumuh mooy ne pour wane ne man awma benn euh, loo xam ne lu may rëccu wala benn euh, euh, ruus ci le fait samay ay ñoñam moo ko rey samay ñoñ ñoo ma rey am na ci riwaaya boo xamante ne nii imaam at-Tabaraani moo ko soloo ci al-Mu'jamul Kabiir Euh, mu jaar ci abu isxaaq mu jële ko ci abi ubayda mu jële ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa moom seydna abdullah ibn mas'ud mu ne dama dem keroog Badr ba ci abu jahlin gis ko fi nga xam ne wa huwa sari' mu ngi tëdd di waaj a dee yor benn ju baax mu ne te man abu abdallah ibn mas'ud maa ngi yoroon sayfun radi jaasi joo xam ne waa yow jaasi ju bon la yoo xam ne nag bu ja bon yoo xam ne daal ñawul nee na sama lo sama jaasi ji laa dagge laa doon jéem a dagge bopp bi nee na bi nga xamante ne nii ci laa koy jéem a rey fa qaala mu ne ma hé abu jahlin ne ma nee na ma daldi bi ma jëlee jaaseem teg sama jaasi nag jël jaaseem farafa sax mu yëkkati lo bopp boppam ne ma ma hé yow ibn mas'ud yow laa waxal man abu jahlin mooy al mooy rëy gi mu rëy moom yoonam new ci ay gañe nañ maa maa ngi waaja dee dara mais kalimatu tax tahqiir gi nga xam ne mooy mu ne ko eh ala man kaanati daaira ana tey kan moo gañe lanaa ñun waa Quraysh ñoo gañe guerre bi aw alaynaa wala ci suñu kaw la kan moo am défaite ñun ñoo gañe wala ci suñu kaw la dal ñun ñoo ñàkk ba pare mu ne ko alastaru wayyanaa bi Makka naan ko hé yow Ibn Mas'ud mooy <laughs> toow kibrigee gi réy réy lu gi te mu ngi nii dee bu ko bàyyi woon sax ci dee la jëm mënatu la yëngu mënul dara mu naan ko alasta ruway'ana bi Makka nee na mu naan ma hé yow xanaa nekkoo woon rek suñu a sàmm su ndaw suñu doon sàmmal fële ci Makka xam nga moom moo doon sàmmal Uqbat ibn Abi Mu'ayt moom it qutila yawma id wallah rey nañ ko mu naan alasta ru'ayna bi Makka naan ko yow yee ma fon yow Ibn Mas'ud xanaa nekkoo woon sa sàmmkat bu ndaw pour ñun Makka qaala fa qataltuhu nee na bàyyi ko muy wax fa qataltuhu ma rey ko thumma ataytu an-nabiyya fa qultu qataltu Aba nee ma mën a ma ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko rey naa Aba Jahl fa qaala yonent bi ma allahi alladi laa ilaha illa hu ne mooy est-ce man nga ko wàcc yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom nee na fastaxlafa fastaxlafanii salaasa maraat summa qaama ma'i ilayhim fa daa alayhim nee na wax na ma ko ñetti yoon allahi alladi laa ilaha illaa hu allahi alladi laa ilaha illaa hu allahi alladi laa ilaha illaa hu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ma ko ñetti yoon ne ma allahi alladi laa ilaha illaa hu ne ma ndax man nga waat ci yàlla mi nga xamante ne nii amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom di moom mii di këne yow yaa rey Aba mu wax ñetti yoon la ma ko wax après nee ma ne ko waaw mu daldi dem ba ma wan ko fi mu nekk mu daldi ñaan ñaan leen yàlla am na ci riwaaya boo sëy naa imaam Ahmad boo xam ne rahmatullaahi alayhi ah imaam al eh, abdullah ibn mas'ud ba léegi dane mu ne intahaytu ila abi jahlin yow badrin wa qad duribat rijlu mu ne keroog dem naa ba agsi ci abu jahlin bésu bat fekk dóor nañu li nga xam ne mooy jaasi tànk bi mooy dóor nañ ko ba mu nekk nee na wa huwa yadhubbu an-nas bi sayfin lahu mu ngi yor nag benn jaasi bu mu yor di di di di fexe di góor góorlu di dóor ngir nit ñi bañ koo jege te pourtant mu ngi mu ngi yës tëdd mënatul jóg muy mais muy fexe bu ko kenn jege nee na fa qultu alhamdulillahi alladhi akhzaaka alhamdulillahi alladi allah yaa aduwallah ne ko maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo la gàcceel toroxal la yow noonu bi yàlla bi qaala hal huwa illa rajulun qatalahu qawmu nee na amu ne ma moom abu jahlin yow looy wax lii anaa du rekk góor goo xam ne ay ñoñam a ko rey nee na ci laa ko jàppe daldi koy dóor jaasi daldi dog bopp bi wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ci benn riwaaye boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane dane ma kaay doxal yow ibn Mas'ud bi ma ñëwee wax ko dane ma doxal nga daldi ma koy wan bi nga xamante ne ci la ñëw ba gis Seyna Ibn Mas'ud mu ngi riwaay boobu mu ngi ci imaam Ibn imaam Ahmad rahmatullah alayhi moo ko solo ci sanad boo xam ne euh, Cheikh Ahmad Shakir nee na bu da'if la dafa ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu bañ wan ko Abu Jahl dane kaana haadaa Fir'awn Fir'awna haadihi al umma mu ne kii de moo doon. firawna yi sama xeet di xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy abu jahl ibn hisham moom loolu la riwaay boobu wax waaye riwaay boobu noonu wérul bim ne kaana haada kii de nekkoon na firawna haadil umma muy firawnaaw xeet wi am na ci beneen riwaaya bu imaam ibn Isxaaq ah, mu ne kii dane Abu Jahlin keroog dane ko laqad irtaqayta murtaqa sa'ban yaa Ruway'a al-ghanam mooy pour kii ko pour wane ne kii yu dara pour même mu ngi dee waaye masula deñ di suufeel jàpp na ñi malgré lii lépp duñu tus du ngeen dara nee na mu naan ko laqad irtaqayta waal naat ci yàlla waat naa ne yéeg nga tey yéeg waay bu metti yow mi xam ne yaa ruwayal ganam sàmmkatu yow sàmmkatu gàtt bu tuuti gi nga doon ah. am na ci beneen riwaaya imaam ah, kii da nu mu tudd euh, abu jahlin dane aw ala aw ghayra akkaarin aw ghayra akkaarin qatala qatalani moom bi a seydna abdullah ibn mas'ud ñëwee ne di wane ne bon këne euh, këne euh, rey nañ ko mu ñëw fekk ko foofu ngir jekkaliku ko moom xam na ne ki ko njëkk a dóor daanaka ñi ko ki ko teg ci ci ci état bi mooy waa yooyu jeunes yooyu xam na ne ñii ci waa lamsaar lañ bokk mu naan awa ak ak ak ak kaarin qatalani ak a neexoon waay keneen ku dul baykat daal di may rey xoolal rek <laughs> am naa <laughs> <laughs> mooy xam naa façon waxu li wolof yi naan kuy dee ci àll na la gaynde rey moom xamul ne ñi kaana ka ñaar ñi ko ñi ko dóor di Mu'aaz ibn Afra ak Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh ci gaynde yàlla yi lañ bokkoon mais moom mu ne awa ghayra akkaarin qatalani waaye waaye aka neefoon waaye kurul ndax waa ahlul Madina dañoo ñoom ay tool lañ yor moom lañ leen xame ay tool lañu doon yor di euh, bay léegi nag moom abu jëlin nag loolu noonu da metti nee na daal aka neexoon waaye keneen koo xamante ne nii du baykat mu rey ma mais pas du ay baykat ñoo may rey alhamdulilah ndax waa ahlul madina ñoom dañ leen a xamoon ci seen tool yu ñu yoroon ak yooyu moo tax euh, almal'un abu jahl ibn hisham euh, doon wax loolu naan awa gayri akkaarin waaye waaye kat nee akkaarin ku dul woon baykat xatal li ñu daal di may rey waaye keroog kon noonu la deme kon ñi nga xam ne ñoo participer ci grayam mooy Mu'adh ibn Afra ak Muaaz ibn Amr ibn al ñoo ko njëkk dóor mu wadd ah bu dee riwaay bi imaam Ibn Sa'd wax ne Muawid te bu wér la waaye li ci saxiixay di moo gën a wér fopp kon imaam al ne kon mooy ne da ko faa dafa dañ ko dafa leen da leen dañoo dafa romb Abu Jahl après mu daal di koy dóor foofu dóoraat ko mu daal di. dese tamit ak dund ba léegi di waaji sukuraat sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ñëw fekk ko fa ba wax ak moom sax ay wax mu naan ko tey kan lañ gañee kan moo jël ndam leeg ñun ñoo gañe walla suñu kaw la ko póog mu ne ko axzaaka ya aduwallah ci noonu ci la suñu boroom alake waa Quraysh alak rasul kufri firawna hadhihi al umma di abu jahl ibn hisham daldi rey ki nga xamante ne nii mooy abu jahl di doomi hisham mi nga xam ne lépp moom la moo indi Quraysh ba fii ngir lan ngir wane li ñu doon ginnaaw ba ñi sanse ñi nee na ñibbi mu bañ ah daldi leen wommat ci teeni alkane ñu ngi nii noonu la ghazwatu Badrin jeexe kuffaaru Quraysh ni ñu faagaagal leen comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax ne keroog tam ne ci te ñu waxoon ko sànq rey nañ ci kuffaaru Quraysh ni soixante-dix daldi jàpp prisonnier ci ñoom soixante-dix euh, muy defetu waa Quraysh euh, xeex bi jeex léegi nag bi nga xam ne ci la xeex bi jeex léegi kuffaaru Quraysh ni nan la yonent mi alayhi salaatu salaam jëflanteeg ñoom gis nañu ay ponkal ci ñoom yi oo xam ne muy ñoom Umayya ibn Xalaf euh, Abul Bakhtari Ubayda tamit gis nañu ko ak ñeneen ak ñeneen jeexale ci ki nga xamante ne ni mooy rasul kufri